rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi eh, riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab fi kitaabil adabi wa fi baabil xaamis wa samaaniin baabu hifzis sirr وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها تمشي ما تخطئ ميشتها من ميشة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا falamma ra'aahaa rahhaba bihaa wa qaala marhaban bibnatii summa ajlasahaa an yamiinihi aw an shimaalihi summa saarrahaa fabakat bukaa'an shadiidan falammaa ra'aa jazacahaa saarrahaa athaaniyata fadaxikat faqultu lahaa xassaki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bayni nisaa'ihi bissirar summa anti tabkiin falammaa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sa'altuhaa maa qaala laki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaalat maa kuntu li ufshiya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sirrahu falammaa tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qultu azamtu alayki bimaa lii alayki minal haqqi lammaa haddastanii maa qaala laki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqaalat ama al'aana fa na'am ama hiina saaranii fi lmarrati al'uulaa fa axbaranii anna jibriila alayhi salaam kaana yu'aariduhu alqur'aana fi kulli sanatin marratan aw marratayn wa innahu aaradahu al'aana marratayn wa innii laa uraa al'ajala illaa qad iqtaraba fattaqi llaha wasbirii fa innahu ni'ma as-salafu ana lak fa bakaytu bukaa'a alladhi ra'aytu falammaa ra'aa jaz'ii saarranii ath-thaaniya faqal yaa Faatima amaa tardayna an takuunii sayyidata nisaa'i al-mu'miniin aw sayyidata nisaa'i haadhihi al-umma fa dahiktu dahiki alladhii ra'aytu muttafaqun alayhi wa haaza lafzu muslimin rahimahullahu taala kon al imaam al haafiz an-Nawawi di wax ci téere bi muy première téere e muy kitaabul adabi voilà am na lu ñu fàtte woon e yaa bay mooy waa nombre téere yi nag ñaata la ñu ne la nombre téere yi dix la dix-neuf téere la waaw mooy ñun ñu ci premier bi kitaabul adab boo ko toppee ba ni téere bi jeexe yi al imam def dix-neuf la voilà bu dee nag ña nga xamante ne version électronique benn ma ci yor ñoom ñu di tudde woon kitaabul muqaddimaat mooy liñ jàlloon yëpp te joxoon ko ñoom bu ci ñoom day nekk vingt waaye bu dee ñun niñ ko kiiwee mooy dix-neuf téere la loolu dañ ko fàtte woon daal di souligner walillahi alhamdu wal minna alhamdulillah kon ñun ñu ngi ci premier téere kitaabul adab baabu bunt bi nga xam ne mooy bu quatre-vingt-cinq euh, juróom-ñett fukk ak juróom di wax ci baabu hifz sir di denc secret di denc mbuut mu ñu la wax ci suñu jotaay bii ñu génn nag euh, daal di woon nañ gis hadith numéro six cent quatre-vingt-six nekkoon hadith sayyidina ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne wa man Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar radiyallahu anhu hiina ta'ayyamat bintuhu Hafsatu radiyallahu anha qaalat laqiitu Usmaana ibna Affaana radiyallahu anhu tey nag ñu war a gis comme niñ ko digle woon dige woon mooy xadis bi ci tegu mooy xadisu saydatuna Aïcha radiyallahu taala anha wa ardaaha muy xadis numéro six cent quatre-vingt-sept mu ne waan Aïchata mu ne muy jële ci saydatuna Aïcha radiyallahu anha yal na borom bi daal di kontaan ci moom annaha qaalat nee na <coughs> kunna dañoo mas a nekk ñun azwaajun nabi ñun soxnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo nekk indahu fa moom dañoo newoon ci yonent bi <laughs> sallallahu alayhi wa sallam yi mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo doon dund jamono yooyu bien sûr ñoom ñu ne fa waaw kenn daal diwul woon manqué moo tax euh, imaamu Nawawi euh, version bi ca suuf dane lafdu muslim te imaam muslim bi ma ko ëndee lii am na lum ci yokk lam yughaadir minhunna waahida kenn ci ñoom absenté wul woon soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ñi doon dund ñoom ñépp la te dinañ wax xew-xew bi kañ la xewoon te sayyidatu Fatima radiyallahu anha dina ko leeral ci biir sayyidatu euh, bi buy wax di nga xam kon euh, bu ko sayyidatu Aisha di laaj di nga xam kon lan la woon mu ne dañ fa newoon kon kenn absenté wul waaw fa aqbalat ñu newoon fa moom moom yonent bi alayhi salaatu salaam mooy jamono ji mu feebaree rek feebar bi nga xam ne ci la génn àddina nga xam ne néeg sayyidatu Aisha radiyallahu anha la doon nekk mais soxnaam yi saa bu ñu mësoon a xëy ñoom ñépp fa lañu doon nekk waaw léegi mu ne fa aqbalat Faatimatu ci noonu rek bañ fa newee ñun ñépp ah sayyidatu Fatima radiyallahu anha daal di agsi tamshi di dox di ñëw maa tuxti u moyul bi muy doxe min miishati rasulillah sallallahu alayhi wasallam ni muy doxe moyul ni yonent may saasaam di doxe mooy moo tax am na ci yenn riwaaya amul kenn ci mbindeef yi ku ginoon a niru doxin yonent bi ay saa salaam ci ni muy déggin yeeg dalam ak dalam ak yëkkateem ak mooy yéppam que Fatima amul Sayyidatu Aisha ne loolu mosuma koo gis amul existewul sax amul kenn ku gune niroog yonent bi alayhi salaam ku dul Sayyidatu Fatima amul waaw <laughs> waaw <laughs> allahu akbar waaw oh. walimalaa ah. <laughs> ma ne waaw way way way way wayu leen ma wayu ma ne ah te mooy bad'atu rasulillah mooy dogu daw dawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam xanaa du mooy ki wax ci hadisu sayyidina al miswar ibn mahrama ah al miswar la ibn mahrama <laughs> haw ne inna fatimata bad'atun minni fatima ah ci beneen riwaaya bi mudghatun minni dog la ci man Allah kon kay ma wàjj cam masha Allah waaw léegi kon ñu continuer fay loo may xoolee yow xam nga xaw daa ni daa daa yaakaar ne yow kon doxam moyul doxiinu yonent bi alayhi salaatu wassalaam shay'an da falamma ra'aha bi yonent bay saat saam séen ko muy ñëw rahaba biha ci la ko tatagal yaata mooy yaatul ci aksil aksil waaw waaw loolu mooy rahaba biha tatagal ko bienvenue waaw dalal ak jàmm waqaala mu ne ko nan la ko defe marhaban bibnati bienvenue waaye sama fii sama doom ju jigéen ji waaw aksil ak jàmm dalal ak jàmm summa ginnaaw gi ajlasaha an yamine mu ko ci ndejooram allahu akbar yonent bi alayhi salaam toogloo sayyidatu Aisha sayyidatu Fatimatu radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha te toogloo ko fi nga xamante ne mooy ndejooram nee na aw riwaaya bu ne mooy walla walla ci càmmoñam waaw aw uh, an yaminihi aw an shimalihi waaw summa saaraha ginnaaw gi yonent bi alayhi salaam am lu mu ko déey waaw wax ko benn secret benn mbóot bi mu waxee fa bakat bukaan shadida sayyidatu uh, Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha daal jooy jooy jooy jooy jooy jooy mu ne fa lamma ra'a jazaaha bi yonente bi alei satu salaam gisee ak ñàkk supportem ak jooy yim ko indil li mu wax ni mu ni mu ko ni mu ko ni mu ni nga xamante ne nii noonu la ci njàqe ak jàqam mu gis ko sarraha thaniya yonent bay saasaam déeyaat ko waaw ñaareelu yoon fa daxikat rek mu reetaan nag <laughs> waaw <laughs> mu commencé reetaan te moo doon jooy jooy yu méttee méttee méttee méttee méttee waaw waaye yonent bay saasaam waa ko mu commencé nag di reetaan léegi fa qultu laha sayyidatu Aisha soxna yépp a ngi toog <laughs> neena ma ne ko waaw xaffaki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min bayni nisaa'ihi bis-siraat man di dem kii <laughs> neena ma ne ko mais yow <laughs> ndawal yàlla li daal sallallahu alayhi wa daf laa euh, euh, jagleel ci diggante fekk soxnaam yaa ngi nii ñun ñépp ci diggante biir soxnaam yi bis siraat ci secret après yow ngay jooy hein mooy laaju jaaxle la waaye <laughs> mooy exclamation ak jaaxle <laughs> waaw mooy beneen riwaay yi moo ko leer mooy bu ci nekk mooy yow lan moo njëkk la wax nga jooy moo xaat la lii ngay ree ma qaama bi yonent may saa saam nag daal di ci jataay bi noonu yonent may saa saam a ngi toog Sayyidatu Aisha di wax lool <laughs> après yonent bay saa saam daal di jóg fa lamma qaama rasulullah sallallahu alayhi mu ne nag bi nga xam ne ci la ndawal yàlla li sallallahu alayhi daal di jóge jóg ah man nag Aïshatu mooy mu bëgg a xam nag ni mu ma ne ko sa'altuha ma laaj ko moom Fatima radiyallahu anha ne ko mais maa qaala ki rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko mais mais lan la la yonent bi alayhi salaatu wa wax <laughs> qaalat sayyidatu Fatima euh, Fatima ne ko radiyallahu anha maa kuntu li af li ufshiya sirra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ne ko man nekkuma maa kuntu ufshi ala rasulillahi sallallahu li ufshiya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa nag man di divulguer di feeñal mbuut secret bi yonente bi alayhi bi nga xam ne moom la ma wax léegi ba jóg nii Sayyidatu Aisha nag affaire boobu dañul di des ci bopp bi ba léegi <laughs> waaw <laughs> waaw mbir moomee deñut di des ci boppam moo tax mel nag bi nga xamante ni nag fa lamma tuwuffiya rasulullah bi nga xamante ni nag ci la yonent bi alayhi salatu wasalaam génn àddina qultu ma ne ko nag azamtu alayki waaw jël naa décision ferme ci yow maa ngi dogu ci yow ah bi maa lii di ko jaare ci li nga xam ne lii man ñeel na ma man Aisha alayki ci yow min al haqq ci àq gu ma am ci yow lamma haddastini ke bi nga ma nettali nag la ma yonent la la yonent bare saa saa waxoon ci suñu biir ba nga doon jooy maa qaala laki rasulullah mais lan la la yonent bare saa saa waxoon <laughs> fa qaalat nee na Fatima nag ne ma nag anha amal ana fa naan ne waaw bu dee léegi moom mën naa la koo wax parce que mbuut ma jeex na waaw mooy taawu secret ba weesu na waaw jamono joojee laajoon nga mu mën a déet waaye léegi nag waaw waaw mu ne ko ama xiina saarani fi al marrati al ula mu ne ba nga xamante ne nii yonent bi saa ci nga gisoon jamono ja nga xam ne ca la ma déeyoon waxoon ma mbóot ab secret ca njàlbéen bu ca bu njëkk ba lii la ma waxoon fa axbara nii damaa xabaare woon na jibrila waaw kane seydinaa jibrilu alayhi salaatu wassalaam di malaaka mi waaw moom moomee di seydinaa jibrilu alayhi salaatu wassalaam hein kaana nekkoon na yu'aariduhu al-qur'aan waaw nekkoon na doon ko gaaral al-qur'aan fi kulli sanatin ci at bu nekk at bu nekk marra benn yoon aw marratayni wala ñaar lii riwaaya bii la mais marra kese la loolu mooy li dëgër riwaaya bii moo am sikki sàkka mais riwaaya yu ñëw na amul benn sikki sàkka keneen mbir mi lenn la mooy marra benn yoon kese at mu nekk benn yoon la woon wa innahu tamam sayyidina jibril da alayhi salaam aaradahu al aana gaaral nag ko ci at nii nii te loolu ci weeru ramadan la doon doon weeru koor moom gaaral nag ko ci at nii marratayni ñaari yoon wa inni taman nag rasulullah sallallahu di fa bàyyi laa uraaj yaakaaruma te njortuma te gisuma ludul ne al ajal mooy du gis nii de xool mooy yaa azunnu loolu nag waxinu teggin la digganteem ak boroomam ne leeroon na ko waaw du njortu eh, njortu lu ma leeru déedéet leeroon na ko waxoon nañ la yonent bay saa saam xamoon na kañ lay génn àddina waaw wa inni taman laa uraa gisuma mooy du gisub bëgg jàppuma njortuma al lu dul ne al ajala sama àpp bi ma yàlla defal ne moom laay dund ci kaw suuf bu jeexee jeex na ma wuyu ko illaa lu dul qad iqtaraba dafa jege kon nag fattaqillaha man sa baay di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa lay digal yow Fatima radiyallahu anha nga ragal yàlla yokkal ragal yàlla wasbiri te nga muñ ci musiba googu nga xam ne bu ñëwee dina la dal muy sama génn àddina allahu akbar fa innahu te nga yëg ne ni'ma astay as-salafu jiit daw la bu may nekk ana man la ki jiit gu ma lay jiitu fa ma jëm waaw waaw fa bakaytu nee na sayyidatu Fatima ne nag sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma ne ko nag loolu moo taxoon ma jooy bukaa alladhi ra'ayti waaw sama jooy gama jooyoon nga gis ko looloo ko waraloon nag waaw loolee moo ko waraloon Allahu akbar Allahu akbar looloo ko waraloon falamma raa mu ne nag yonent way saasaam keroog bu mu gisee sama ñàkk a si supporté gu mag mooy mbir mi ni mu ma duggee coono ak tristesse bi nga xam ne moom la ma teg li ma xabaare hein sarani saaniya ci la ma déeyee am waxaat ma secret ñaareeli yoon Allahu akbar Allahu akbar waaw fa qaala lii nag la ma wax ci biir ñaareel boobee nga gis mu ne yaa fatimatu mu ne ma yow fatima waaw ama tardayna ndax gërëmoo radiyallahu anha ndax gërëmoo an takuni nga nekk sayyidata nisaa'il mu'minin ndax gërëmoo yow nga nekk sangu jigéenu way ngëm yàlla yi allah aw sayyidati nisaa'i hadhihi umma wala nga nekk sangu jigéenu xeet wi di xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ku nekk sangu foofu mooy fal mi ngi <laughs> allah <laughs> waaw ndax yéenay xeet bi gën bi nga xam ne moom la boroom bi génne ci biir nit ñi waaw nee bi mu ma waxee loolu laaj ma ko fa daxiktu moo kontaan ma da moo ma loo dahiki sama reetaat alladhi ra'ayti bi nga xam ne yow Aisha moom nga gis man di koy ree radiyallahu anhu la mu bi muttafaqun alayhi Allahu akbar akbar ha mu ne wa hada xadiis bi lii nag ma indi fii kaddu yi muslim mooy kaddu al imaamu muslim léegi laaj bu njëg bi mooy ñu ngi ci njàngati léegi waa hadith bi est-ce que nekk ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ jiitu woon leen ci di al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal na ko noonu seen taalibe di al imaam at-Tirmidhi solo na ko ak al imaam Ibn Maaja rahmatullah ala al jami' al na ko ci ay bërëb yoo xam ne yu wute yu bari la al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alors eh, jël. voilà mooy bi gën a niroog lii bu bii nii mooy bi nga xam ne moom la indi ci kitaabu eh, eh, kitaabul istizaan baabu baabu man naajaa bayna yaday naas voilà ki nga xam ne day joxe day wax secret ci diggante biir nit ñi mu daal di jox wax benn secret ca ña nga xam ne ñoo fa nekk xam nga parce que loolu yonent bay saa da ko doon tere alxuraan sax da ko doon da ko doon kii quoi mooy Eh, bu ngeen nekkee par ñaarak yooyu bu leen di eh, def yooyu quoi di bu ngeen loolu mooy bu ngeen nekkee eh, comme ñett voilà ñett yow nga jël kenn ki di wax ak moom secret keneen te di leen xool non loolu moom lay tere waaw <laughs> waaw loolu man na indi iblis mën na fa jaar li nga xamante ne nii bon njaaw njortu am ci seen biir waaw léegi nag. bu dee ne mbir mi daa nekk yi nga xamante ne nii nag mbooloo ngeen bu bari loolu moom moo na a euh, loolu lañ gën a mën a nangu kon al imaamul foofu noonu moo gën a niroog fii mu ne haddathana Muusa al imaamul Buxaari mu ne nettali na di Muusa di Muusa ibn Ismaa'il al-Haafiz al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullah Abu Salama rahmatullahi alayhi bu mag bi euh, rahimahullahu ta'ala anhu wa arda an Abi Awaana mu jël ko ci Abu al-Yashkuri Abu Awaana al-Waasitiyu al-Basriyu al ñii ne al-Kindi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Firaasun mu nekk ci nett mooy Firaas di Firaas ibn Yahya al-Hamdaaniyu al-Xaarifiyu Abu Yahya al-Kuufiyu rahmatullahi alayhi an Aamir moo ko jëlee ci Aamir ibn Sharaahil ibn Abd muy Abu Amr al moo siiwee ci ash-Sha'bi Ah, ash-Sha'bi al-Hamadani al-Kufi rahimahullah an Masruq moo ko jëlee ci Masruq ibn al-Ajda'i ah, di Abdurrahman al-Hamadani al-Wadi'i Abu Aisha nekkoon juif fële ci Kufa nekkoon taalibe bu mag ci Sayyidatu Aisha ak ñoom Ibn Mas'ud ak ñoo ñële radiyallahu anhum haddathat hadd mu ne Masruq ne haddathatni Aisha mu ne haddathatni nettali na ma Aisha ci Sayyidatu Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat inna kunna azwaja annabiyi sallallahu alayhi wa sallam indahu jami'an lam tughadir minna wahida waaw fa aqbalat fatimatu sallallahu alayhi ñoom dañuy def radiyallahu anha tamshi voilà riwaya bi alayhi assalam tamshi la wallahi ma taxfa mishatuha min mishati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam falamma ra'aha rahaba qaal marhaban bibnati thumma ajlasa an yaminihi wa an shimalihi loolu la ko al imam al Bukhari bi ci gën a jege bi nga xam ne moo niroog bu nga xam ne moom la al imaamu kii indi fii bu imaamu muslim bi kanta al imaamu muslim abul husayn bii nga xam ne moom lay wax ne mooy lafdu muslim imaam muslim daa dajale lépp ci kitaabu fadaa'il sahaaba radiyallahu ta'ala anhum baabu wala baabu wala baabun fadailu fatima eh, bintu nabii alayhi salatu wassalam wala alayhim assalatu wassalam bi ci gën a jegeeg moom parce que eh, imam muslim eh, ñetti kii la ci tegale benn bi da koo commencé mooy bii nga xam ne moom lañ nekk ku mooy mooy mooy du bii beneen bi la ko commencé waaw boobu mu jaar Urwa ibn Zubayr mu nett mu ne Sayyidatu Aisha moo ko nett anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam da'a Fatimata ibnatahu fa sarraha fa bakat boobu du mooy bi gina jég du bii bi nga xam ne mooy bii bi ci tegu bi mu bi mu ci teg juste après waaw bi mu ci teg juste après moom al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi mooy bii waaw boobu nag mu ne mooy mu ne mu ne haddathana Abu Kamil al-Jahdari Fudayl ibn Husayn mu ki ñu nettal mooy Abu Kamil Abdullah al-Jahdari fo al-Fudayl dañu al Fudayl wa Fudayl ibn al-Husayn ibn Talha al-Basri rahimahullah gëna siiwe ci Abu Kamil al-Jahdari rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Awaana gis nañ ko sànq ci riwaaya Imam al-Bukhari al-Waddah mooy al-Waddah ibn Abdillah al-Yashkuri an Firaas gis nañ ko sànq moom an Aamir Aamir tamit gis na mooy Sha'bi an Masruuq gis nañ ko daan Aisha radiyallahu anha annahaa qaalat kunna azwaaju nabi sallallahu alayhi wa sallam indahu lam yughaadir minhunna waahida fa aqbalat voilà Faatimatu tamshi maa tuxfi mooy loolu sauf que fii am na rek yenn kii comme ni ñu la wax nii lam tughaadir bi wala lam yughaadir minhunna waahida Imaam an-Nawawi ci Riyaad bi nii ni mu ko indee bokk boo indiwu ci loolu eh, waaye loolu daanaka kii la eh, mooy bii nii la léegi nag. ginnaaw kon biñ gisee euh, njàngat bu njëkk bi mooy ana ban lëkkaale ana ban lien la xadiis bii nga xam ne moom lañu nekk moom la am ak moom la imaam indi fii moom la am ak euh, ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne mooy bunt bi mooy bunt bi ñu mooy buntu bi ñu nekk mooy bunt bi ñu nekk voilà ban lien ban lien lañ am mooy lëkkaale bi mu am ak moom mooy. Euh, que ne buntu hifz sirri di denc secret waaw mooy Sayyidatu euh, Fatima radiyallahu anha yonent way sa sam da koo déey ñaari secret